bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala nabiyina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk julit yi ñoo ngi leen di nuyu nuyub lislaam di dellu siwaat sunu jotaayu waxtaanu fajar di ñaan sunu borom tabaraka wa taala bi maxdi juudihi wa karamihi mu defal nu ak sellal ak dëggal ak nangu ba lépp loo xam ne liggéey la bu jëm ci moom mu barkeel ko insha allahu taala eh, mbokk yi tey ñu ngi juróom benneelu jotaay di sixième leçon ci sunu téere bi di ashriyaatu Ibnul Qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan wasi'a ñu ngi tolloon ba tey rek cause yi nga xam ne dafay indi bëggug sunu borom tabaraka wa taala te ko taalif moo di Cheikh Abdul ibn Daxil ibn Daxil al-Mutayri xafidahullah tey jii ñu toll ci juróomeelu sabab bi mu ne alxaamisu mutaalaatul qalbi li asmaa'ihi wa sifaatihi wa mushaahadatuha wa taqallubuhu fi riyaadi haadihi al-ma'rifati wa mayaadiinihaa faman arafa Allaha bi asmaa'ihi wa sifaatihi wa af'aalihi ahabbahu laa maxaala wa lihaazaa kaanat al-mu'attilatu wal-fir'awniyyatu wal-jahmiyyatu quttaa' at-tariiqi 'alaa al-quluubi baynahaa wa bayna al-wusuuli ilaa al-mahbuub nee na alxaamis juróomeelu sabab bi mutaala'atul qalbi mooy yëru xol bi mooy xoolu xol bi li asmaihi wa sifaatihi ñeel ay turam ak melokaanam xol bi di yër di jàng di xool tur yàlla ak melokaanam wa mushahadatuha ak jàkkaarloo ak moom wa maarifatuha ak xam ko maanaam jàkkaarloo ak moom ak xam ko wa taqallubuhu ak walbatikoom fi riyaadi haadihi marifati ci dëri xam xam bi xam gi ci dëri xam gi te moy xam tur yàlla dër gi dër yi nekk ci biir dër ak ay dërëm te moo di aw yoonam ay zarbeem ak i lefam moo di aw yoonam faman arafa allaha nee na képp ko xam yàlla tabaraka wa taala bi asmaihi wa sifaatihi ci ay turam ak melakaanam wa afaalihi ak jëfam ahabbahu nee na kon mu bëgg ko la maxaala loolu amul lenn luñ ci sikk sàkk amul lenn loo xam ne lu jomb la ci loolu yi ñuy wax kooku moom du lu jomb mu ne wali hada looloo tax walida hada ngir loolu moo tax kaanatil mu'attilatu kaanat mu mujj mu nekk al mu'attilatu ñi dàq melakaan yàlla wal fir'awniyatu ñi nga xam ne dañuy weddi sunu borom tabaraka wa taala hmm? ñi nga xam ne dañuy weddi rububiyya di askanoo ci firaw firawna hmm? wal jahmiyatu ak kuréel bi ñuy wax al jahmiyya nga xam ne dañuy weddi tur yàlla ki melokaanam nee na looloo tax ñu nekk quttaa tariq di addu kelpe yoon bi di agresseur ay kat di ay ay kat naam kon di dogaale di dogaale kat yi ay yoon di addu kal addu yoon kon di addi di addu kelpe yoon yi ñoo xam ne dañoo nekk ñoo xam ne ay addukel pelan a yoon wala ñu ne ay agresseurs yi kati ay yoon lañ alal qulubi ca xolya ya baynaha ci diggante moom ci diggante moom wa bayna al wusuli ila al mahbub ak diggante àgg ci ki nga xam ne ku ñu sopp la nee na juróomeel bi ci sabab yi nga xam ne day maye bëgg sunu borom tabaraka wa taala mooy xol bi nag xol bi di yër tur yàlla ak melakaanam di ko jàng di ko xool bi di yër tur yàlla ak melakaanam di ko jàng di ko xool fu mu toll rek dina far tur yàlla ak melakaanam di ko teewli ci ab xolam di jàkkaarloog moom jéem koo xam di ci xalaat di ko settantal moom tur yàlla yi ci boppam ak melakaanam ak itam di jéem a walbatiku ci ay yoonam ay dërëm ak yoonam bi maana zalika moo di maanaay tur yàlla ak melakaanam maanaay yi muy wuntu ak da nekk ci ginnaaw maanaay ak meññat ya muy jaabante foofu mu koy baamoo ko baamuwaat di ko xool di ci settantal jéem a dikk eh, képp ko xam yàlla ci tur ak tur yàlla képp xam yàlla ci turam ak i melakaanam ak i jëfam kooku moom nekkul lu jomb amul sikk sàkk ci ne bëgg yàlla dana ko bëgg moom bëgg yàlla mu ne looloo tax ñi nga xam ne dañuy dàq melakaani yàlla ñi weddi yàlla di weddi ne yàlla du boroom du koy setantal koy dundal du koy rey ñi tuddee al ak almuattila ñi nga xam ne dañuy dàqatul yàlla ak jahmiya ñi nga xam ne dañuy weddi yàlla nga xam ne saxaluñ ci dara daanaka lu dul ay jëm jëmmam nee na looloo tax ñu nekk addukati yoon wa addukati maanaam addu kalpe yoon ya wala yoon wa ñi tudde ay addu kalpe kat maanaam ñoo xam ne dañuy ay agresseur kat lañu ñoom dañoo nekk yoon wi nga xam ne mooy yoonu xool bi xool bi yoon wi mar a jaar ci digganteem ak boroomam ba àgg ci yàlla ñoom dañoo taxaw foofu dogaale yoon bi dogaalakati yoon lañ ñi nga xam ne xamuñ yàlla xamuñ ay turam xamuñ ay melakaanam ba noppi di ko dàq ñoom ñooy dogaalakati yoon yi àddu kalpekat mooy ko xam ne dogale yoon bi xol bi yoon yi mu war a jaar diggante ba yoon wi ci jaar foofu la ñu taxaw nga xam ne képp ku jàng seeni téere wala nga leen di diglu wala nga leen di bàyyi xel wala nga nangul leen yow moom doo mën a àgg ci ka nga doo a àgg ci bëggu yàlla boobu yàlla du la mën a bëgg parce que la ñuy jàngale lépp ci yàlla boo ko toppee rek da ngay weddi sunu borom tabaraka wa taala waaye moom la ñuy jàngale mooy yàlla nam jàngale boppam ci anam boobu lañ koy jàngalee rawatina ci ay turam ak i melakaanam xam ne lenn lenn lenn luñ cay dindi lu ci yàlla boole du ca am lenn luñ cay dolli itam lu ci yàlla boole wut du am lépp lu ci yàlla boole ñu boole ko ca lu ci yàlla boole wut ñu dindi ko ca moo tax tur yàlla ak i melakaanam xam ko dalay eggale ci dëgg-dëgg ngëm yàlla tabaraka wa taala da ngay dëgg-dëgg gëm. meññat moom la dalay jural boo ko xamee ku xam ku gëm yàlla dëgg-dëgg gëm nag dana la jural topp ko ci anam këm gën a tedde anam gëm gën a màgge te loolu bu amee rek la cay juddoo mooy lan moo di bëgg sunu borom tabaraka wa taala wax yàlla ko xam turam mi ni mu rafete ku koy jàng ak melakaana mi ni mu màggee ni mu kawee ak ni mu soree ak melakaanu mbindeef melakaan yi ni mu ak nim selleeg nim laabe ay turam nim rafete ak nim tedde ak nim kawe ay melakaanam nim kawe ak nim tedde ku koy jàngat di ko seetantal di ko teewlu ci sab xol ay maanaam kooko bu yàggee daanaka borom bi tabaraka wa taala danga koy bëgg te bëgg googu moo yóbbu ci nga def la bëgg su boobaa loolu bu amee rek yàlla dalee mën a bëgg loolu lu mat a bàyyi xel la mu ne assaadisu juróom-benneel bi mushaahadatu barrihi wa ixsaanihi wa alaahi wa alaa'ihi wa ni'amihi albaatinati wa adh-dhaahirati fa innaha daa'iyatun ila mahabbati neen assaadisu juróom-benneel bi mushaahadatu barrihi mooy jàkkaarloo ak njëkkam ak mbaaxam wa ixsaanihi akuk rafetalam wa alaihi aki xéewalam hmm? maanaam ay wërsëgam wa ni'amihi aki xéewalam ba tey albaatinati ya feeñ wa zaahirati ak ya nëbb fa innaha ndaxte moom kat daa'iyatun day xëccee day woote ila mahabbatihi yemi ci ak nee na juróom-benneel bi ci cause yi maye bëgg sunu borom tabaaraka wa taala mooy nga jéem a xool nag njekk gi muy njekk njekk yi mi lay defal yu baax yi mi lay defal ak rafetal gi mi rafetal jëme ci yow xéewalam yu feeñ ak nëbb yi nga xam ne dafa fees dell ci sa kaw nga xam ne daa commencé ci sa bopp bi ca suuf ba ci sorontànk yi lépp lu aju ci yow rek lépp lu nekk ci sa jëmb ji rek laa ko ci def xéewal ko gu koy bàyyi xel di ko teewlu ci sa xol dana dana tax nga bëgg sunu borom tabaraka wa taala lu am solo ngoog te borom bi ne alam taraw anna allaha saxara lakum ma fi samawati wa ma fi ard wa asbaqa alaykum ni'amahu zahiratan wa batina xanaa gisuñ ne xamuñ ne yàlla moo leen tàggatal mbooleem mi nekk ci asamaan ak suuf wa lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard jami'an minhu nee na mu sëmbartal xéewalam ci seen kaw yu feeñ ak yu nëbb borom bi ne wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha lépp loo xam ne rek soo leen ko soxlaa seen xel bu ci demee ngeen laaj ko rek te booba da jox naa leen ko def naa def naa defal naa leen ko ci kaw suuf moo tax mu ne boo fi nekkoon di lim xéewalu yàlla doo ko mën a takk boo fi nekkoon di lim xéewalu yàlla doo ko mën a takk te jaam bi lépp lu mu am ci xeetu xéewal ci yàlla la bàyyi ko wa ma bikum min ni'matin fa min fa min allah wa ma bikum min ni'ma fa min allah moo tax borom bi tabaaraka wa ta'ala laata ñu ñëw ci kaw suuf lépp loo xam ne lu ñuy soxla wala ci xeetu wërsëg ci xeetu xéewal def na ko ci kaw suuf wa qaddara fiha aqwaataha la yàlla wax wa qaddara fiha aqwaataha mboolem dunduk suuf si yàlla def na ko fi kon nag dalaa wax rek jugal nga dem jëli ko boo dem wutee boo ko wutee rek am ko ndax mi ngi fi bu fi nekkutoon doo ko am moo tax mu ne famshuu fii manaakibihaa wa kuluu min rizqihi kon xool ni yàlla baax gi yàlla def ci yow ak rafetal gi mi rafetal jëme ci yow ak xéewalam yim sotti ci sa kaw yu feeñ ak yu nëbb yu nit ñi xam ak yu nit di ko xool di ko seetantal di ko teewlu loolu dana tax nga bëgg yàlla dana tax nga def li yàlla bëgg danga ko jéem a sant ci jaamu ko su boobaa loolu lay indi bëggug sunu borom tabaraka wa taala mu ne assaabiu wa huwa min ajabiha inkisaaru alqalbi bi kulliyatihi bayna yaday illahi taala wa laysa fi ltaabiri an hada almaana gayru alasmaai wal ibarat